suñu boroom tabaraka wa taala di wax ci saar bi nga xamante ne nii mooy a agsi woon nañu ba gisoon laaya bi nga xam ne mooy juróom-ñaareelu laaya bi te inshaa allahu taala ñu war a jël ci juróom-ñetteelu laaya bi di huitième verset bi fi suñu boroom di waxe ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون suñu boroom tabaaraka wa ta'aala ci laaya yi muy laaya yu màgg ta kawe nga xam ne fi lay wax nag di wax jullit ñi ba àddina biy tukki ñoom naka la seeni classe nan lañu mel seeni rang seeni li nga xamante ne mooy seeni daraja fay borom bi tabaraka wa taala ñetti façon yi muy lim nii kese nag yooyu moo masa am ta moo am ginnaaw ba fi yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi ñëwee ba ni suñu borom di leme suuf loolu yii ñoo fi am képp nag koo xam ne da ngay ne jullit nga te yow amul benn ci ñetti mbooloo yii suñu boroom bii leen ne yow bu ngëm yor di ngëm yàlla nga te bokkoo ci yow na nga seetaat sa bopp te xam ne yaay koy woote wu waaye bokkoo ci ñoom wallahu taala alam suñu borom kon di wax ne lil fuqara il muhajirin mu ne ñeel na way ñàkk ñi nga xamante ne nii ñoom dañoo nangoo wane seenu ñàkk seen kanamu seen borom du rek dañoo ñàkk ñu génn leen seen kër yi kese waaye génn leen seen alal yi di volé di salama zaadaha allahu tashrifan wa takrima waaye dañoo nangoo wane seenu ñàkk seen ñàkk nekk dara ci seen kanamu borom mi nga xam ne moo ne woon moom mooy alxani ya ayyuhan nas antumul fuqara ila allah wallahu huwal ghaniyyul hamid moom mi nga xam ne moo ne woon yéen nit ñi antumul fuqara yéenay way ñàkk ñi yéen yéenay ñi amul dara ta aajoo lii kat leen yi nii nii na aajowoo seen boroom wallahu te boroom bi tabaraka wa taala huwal ghaniyu mooy ki nga xam ne dafa doylu soxlaalul kenn wala lenn dara looloo tax nag ñii nag loolu la ñu incarné mu ne lil fuqara yi ñeel way ñàkk ñoo ñëlee nga xam ne dañoo nangoo wane seen ñàkk ci seen kanamu seen borom waaye it seen alal ya ñu génne leen ci foofale ca makkatal mukarrama zaada allahu tashrifan wa takrima al muhajirina te ñu gàddaay jóge makka daal di ñëw madinatul munawwara ngir rawale seen diine alladina ñooy ña nga xam ne ukhriju dañ leen a génne min diyaarihim ci seen kër foofale ca ca makkatal mukarrama wa amwalihim yaag seen alal ya seen métier yaag seen magasin yaag seen lañ yoroon seen jur jëñ fa yoroon lépp gaa yi daal di koy nangu ñu daal di nangu génn loolu dem dëkk boo xamante ne nii ay doxandéem lañ fa xamuñu fa daanaka kenn ba pare nekk fa ay tumuranke demuñu fa comme ñun dem di uti fudd gi la neex damay jóge Afrique ngir dem Europe ndax moo gën a neex déedéet mooy ne Makka moos moo moom moom lañ jóge woon muy dëkk bi arab yi ginoon a teral ginoon a teddal ginoon a màggal fa la génn di dem dëkk boo xam ne baax na ba Yasrib la tudd mooy dëkk bu gent nga xam ne ngelaw la ku fa masoon a ñëw te miinoo ko bu la duggee man ngaa faatu waaye waxuñ ne héehée yonent bi alayhi salaatu wassalaam yow xanaa xamoo fi ñuy wax ñu dem gàddaay yi foofu wóorul de déedéet dañoo génn seen alal yi ak seen kër yi ak seen alal yi yabtaxuuna di sàkku fadlan ni te borom balay tukkee wa ridwaana ngërëmam wa yansuruuna allaha wa rasula dañoo génn ngir dimbali diine yàlla ji wa rasulahu dimbali li nga xam ne yonentam bii nga xam ne moom la wax mu taxawu ko mu ne ulaayika gaa yoo yële humu saadiquuna ñooy ñi dëggu dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ñooy ñi dëggu ñoom ñooñu mu ne ñoo ñi dëggal de gaa yoo yële ñoo ñi dëggu dëgg dëgg dëgg mu ne walladina tabawwa'u ad-daara wal iimaan kon kuréel bu njëkk baa ngi ñetti kuréel yi bu njëkk baa ngi mooy ñi nga xam ne ñoo njëkk gëm yonent bi alayhi salaatu di nangoo génn seen alal yeeg seen kër yi daal di dem gàddaay ngir borom bi tabaaraka wa taala ngir dimbali borom bi dimbali diineen ji dimbali yonent bi nga xamante ne ni alayhi salaatu wassalaam moo ko fi indi ñooñu ñooy kuréel bu njëkk bi ñu ci tegu suñu borom ne walladiina tabawwa'u ad-daara wal iimaana min qablihim mu ne kanta ñeneen ñi ñooy ñi nga xamante ne ni tabawwa waawut daara ñoo dëkk kër gi di almadinatul munawwara bokk na ci kër ni turam yi ak daara wal imaana ak ngëm yàlla boo taxit bokk na ci turu madinatul munawwara yi mooy al imaana mooy ngëm yàlla waaye walladina tabawwa'u daara ñi nga xam ne ñoo jëkke dëkk dëkk ci kër googale di yasrib di madinatul munawwara dubaal di leen fat wal imaana waaye yi dëkkoo nga xam ne ngëm yàlla dafa dëkk ñoom ñoo dëkkoo ngëm yàlla ñoo seen lépp seen lépp dafa fees bell ak ngëm yàlla min qablihim te dëkkoon ca foofale yasrib jiitu woon mu muhaajiruuna yu jóge Makka di fa ñëw yuhibbuuna ñoom ñoo ñële de dañoo sopp lool man haajara ilayhim képp koo xamante ne nii jóge nga Makka ak foo mën di jóge ñëw gàddaay si ngir rawale sa diine dañ leen di sopp wala yajiduuna fi sudurihim haajatan mimma utu te nag mooy li leen borom bi di jox buñ jógee ci xare yi ndax bii nii banu nadir fii yonent bi alayhi salaatu salaam keroog alal ji ñi suñu borom wax way yege ñaale yeeg way jirim yeeg way ñàkk ñeeg doomu yoon ñi mu jox ñépp ci waa muhaajiruuna yi jóge woon Makka la jox ñetti nit kese la jox ci ñi nga xamante ne ñoo bokku ci waa lamsaar te ñoo ëppoon waaye kaasu ñu ne waaye yow lii c'est pas normal quoi lan moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam jox muhaajiruuna yi suñu doxandéem yi ay dox alay doxandéem jox leen ba pare bàyyi ñoom waxuñ lool de mais dañoo kontaan ñi nga xam ne ñoom la joxoon ci ñoom mooy ku mel ni ñoom naa Abu Lubaaba ak ñoom nga xam ne dañoo sonnoon amoon ak loo xam ne dañoo amoon aaju lool bokk woon ci waa Lamsaar waa Medina yonent saar alayhi salaam ñetti nit kese la ci jox <coughs> mu ne nag gis nga ñoom ñooñu noonu waa Lamsaar na dañoo sopp ñu ñëw gàddaay te liñ leen di jox. ñoom dañ cee kontaan walaay walaa yajiduuna fii sudurihim hajjatan mimma utu gis nga liñ leen jox ci alal yi buñ jógee xare wala màng yi xaj leen ko ñoom comme ni muy xewe Hunayna tamit insha allahu taala buñ agsee tamit suuratu tawba di wax ghazwatu Hunayna dinañ ñëw ci côté boobale nekkuñu fi ñoom dañoo nekku nekkuñ ñoo xamante ne nii dañuy yëpp ak ñëkk-ñëkk ci seen xol yi jàppal ko ñi nga xam ne ñooy seen mbokk yi ñëw gàddaay si ñoom wa yusiruna ala anfusihim li am ba des sax mooy dañ leen di ëffal ala anfusihim ci saw seen kaw bopp mooy gis loo xam ne soxla nañ ko lool ñu nangu bàyyee koog seen mbokk mii nga xamante ne doxandéem la ñëw fi gàddaay si walaw kaana bihim xasaasa même bu lee ne ñoom soxla woon nañ mbir moomu ak aajo gu gu gu taxaw na waaye ñu gis seen mbokk jullit boo xam ne xamuñu ko woon tey lañ koy door a xam waaye mu soxla ñu nangoo bàyyi koog moom loolu xam nga ne ñu bari nit ñu bari ñemewu ñoo wax ne noonu la ñu mel man nañu koo wax nag waaye boo gisee ni ñuy dox la xam ne aka ñoo ko sori wa man yuqa shuhha nafsihi suñu boroom nag ne képp koo xam ne fegal nga sa bopp sa nay bopp sa nay bakkan bii tax doo def ngir yàlla wala boog doo bàyyee kenn dara ngir borom bi tabaaraka wa taala sa nay gi tax ngay bañ a dépenser sa bakkan waaye sa jot sa alal ci sànce yàlla yi képp koo xam ne fegal nga sa bopp nay góogale fa wala ka gaayoo yële humul muflihuna ñooy ñi texe kon ñaareelu euh, kuréel baa ngoog ñi mujj nag mu daal di leen wax mu ne walladina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil mu ne walladina jaa'u ñetteelu kuréel bi nga xam ne ñii kese am si jullit ñi ñaar njëkk ñi wax nañ la muhaajiruuna yi jóge Makka ak ansaar ñi dëkkoon ñi leen fatoon nekkoon Medina ñeneen ñi ñooy ñan suñu borom ne walladina jaa'u min ba'dihim kantaa ñeneen ñi ñooy ñi nga xam ne jaa'u dañoo dikk min ba'dihim mooy ginnaaw muhaajiruuna yi lamsaar yi ginnaaw sahaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñii nag mooy ñépp mooy taabi'iin yi mooy seeni taalibe ñoom dongaay sahaaba yi radiyallahu anhum ba ni addina bi di dukkee ñi ñëw ñépp ñoom la suñu borom di wax lii képp nag koo xam ne la boroom bi di wax ne nii la ñooñu di war a mel boo melul noonu mooy li ñu waxoon sànq xamal ne yaa tuumaal sa bopp wala nit ñaa tuumaal waaye bokkoo ci way ngëm yàlla yi dëgg-dëgg mu ne ñoo la ñëw seen gannaaw de yaquluuna dañuy wax rabbana i yow suñu borom ndax kat li fi waroon a nekk ci tool bi yépp li fi waroon a metti muhaajiruun ak lamsaar yee ko def ci lislaam bi de ñun dañoo ñëw nag bi ñu ñëwee lan lañ war a def suñu boroom sañu li ñu war a wax rabbana yi yow suñu boroom ighfir lana yal nag ñu jéggal suñuy ñaawteef ak suñuy rëcc rëcc wali ixwaanina waaye nga jéggal suñu mbokk yi alladina ñi nga xam ne sabaquna bil iman ñoo ñu njëkkoon ci ngëm yàlla gi ñu nekk muy saxaaba yooyu di saxaabaay ndongaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam wala taj'al te yàlla na bul def fi quluubinaa ci suñu xol yi xillan ak kañaan lilladiina aamanu ñi ñuy dencal ak kañaan ngir ñi nga xamante ne dañoo gëm rabbana yow suñu borom innaka dëgg-dëgg yow ra'uufu yaay aji ñeewante gi rahiimun yaay aji yërëmaa koon gi képp koo xam ne ak mooy ne yow xamal ne bokkoo ci way ngëm yàlla yi dëgg-dëgg moo tax doo gis nit ku baax di saaga ñi nga xam ne di ŋaññ saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu salaam de waxoon na ne gis nga bàyyil leen ma sama saxaaba yi te ngeen leer ne xam leen ne bu kenn ci yéen bu daal di woon saraxe benn mudd ci loxoom tàllal noonu joxe ko moom benn mudd saxaaba moo ëpp doole